baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim alam tara ila alladina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila attaaguut yuriduuna an yataxaakamuu ila ttaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wa yuridu shaytaanu an yudillahum dalaalan baciidan suñu boroom tabaaraka wa daldi wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom benn fukk bëgg gis am na ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim muy nettali bu siiw a siiw boo xam ne mooy këne boo waaye càllale boobu dafa des a dëgër këne daa am benn koo xamante ne ab benn naafiq la boo xamante ne dafa joteeg benn yahud léegi nag bi ñu jotee am lu dox seen diggante daal yahud bi ci boppam moo ne naafiq bi te moom day wane ne jullit la ci biti yahud bi moom da koy jàpp ne sa nee na jullit la léegi mu ne ko nañ dem ci seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam mu daal di ñuy àtte yahuud bi ne déedéedéedéedéet man nanguuma de bal li am ba des nañ dem ci Kaab ibn al Ashraf ki nga xamante ne nii mooy Kaab ibn al Ashraf daal miñ fi doon tudd te mu demoon fële wax ci waa Quraysh daan leen yéen gine yi baax li nga xamante ne nii mooy ab ab ab aw aw yoon ko jullit ñi léegi nag mu ne moom jullit bi yahud bi xoola paradoxalement yahud bi ci woppam moo ne ko nañ dem ci abul qaasim nañ dem ci seen yonent bi léegi <laughs> alayhi salaatu wassalaam naafiq bi moom moo yées yahud bi sax moom mu ne ko non non non non non ci kambul ashraf la ñuy kambu ibn al ashraf la ñuy dem sawaay yahudi bi ne ko dara lañ demul foofu léegi nañ dem ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam biñ ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu salaam mu daal di déglu leen ku nekk wax li leen jote léegi mu ne ay la yahut bii nii yow yow yaa am dëgg quoi léegi waa ji <laughs> léegi bi ñu génnee waa ji ne d'accordul quoi ne waa ji bon man d'accord man nañ dem ci sëy Seydina Abu Bakar léegi bu ko defee ñun daal mu mu fexe ñoo àtte daal ñu dem foofu yahut bi na ko baax man nañ dem ñu dem ci sëy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu daal di koy wax daal li leen jotale mu ne yaa ay léewén nag yow mii alyahuudi yow yaa am dëgg waa ji ne noo ban ba léegi at d'accord ma man daal sa waay nañ dem léegi ci ibn al-Xattaab nañ dem daal ci Umar ibn al-Xattaab léegi ñu demee ci naa Umar ibn al-Xattaab léegi mu laaj leen ne leen nan la demee ñu wax ko ko léegi sauf que yahudi bi na ko mais sauf que demoon nañ ci si abul qaasim quoi muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam àtte woon na ba pare waaye man la jox dëgg waaye sa waay mii moom d'accordul quoi léegi nag demoon nañ ci sayyidina abu bakar as-siddiq radiyallahu anhu ginnaaw gi moom it man la jox dëgg waaye d'accordul ci lañ ne léegi moom ci la ne ni ñëw ci yow na umar ne ha ne ko lii lii kii wax yahudi bi wax noonu la deme mu ne ko waaw mu ne kon xaaral ma ma ñëw daal di dugg ci biir néegam génn benn jaasi fekk ko fekk corbaat bi sa waay daal di àgg suuf daal di dee mu ne képp koo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa laa àtte nga bañ te gërëmoo àtte bi yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom yow si rawatina Seydina Abu Bakar it daal di waxati lu mel noonu yow nga ñëwati ne sa yoon newu ci ah yow doyoon na rek yonent bi aley saatu salaam kese gërëmoo kiiwam rek yow jar nga dee aywa dóor ko baat bi ne ko lii mooy li nga xam ne noonu lañu lay fay waaye loolu daa desee dëgër li nga xam ne moo gën a dëgër ci lii mooy li nga xamante ne comme ne ko boroom Majma'u Zawaid di al imaam al-Haythami rahmatullahi alayhi daal di waxe muy ki nga xamante ne muy Aba Burda la woon muy <laughs> abu burda mujj na tuub quoi radiyallahu ta'ala anhu wa arda al aslami daa nekkoon koo xamante ne nii ab ab ab gisaanekat la woon boo xamante ne nii moom moo doon àtte diggante yahuud yi buñ amoon problème ñoom lañ doon ñëw di àtte daal voilà mooy abu burda moomu moom comme que ab ab gisaanekat la woon nag léegi nag ci moom lañ doon ñëw nag ngir mu àtte li nga xamante ne nii mooy diggante yahuud yi léegi nag mu am ñoo xamante ne nii yahuud yi daa fexe ne bon yenn ci julli ñi ne leen nañ leen dem foofu la ci waa ji léegi nag mais ñooñu ay naafiq lañu woon voilà fexe leen ne leen nañ leen dem ci waajooju yonent bi ale suñu borom nag daal di wàcc lii ne alam tara moo ndax gisuloo gisug yéemu ilal ladina ci gaa yi nga xamante ne nii na dañu ne naa yéey ñoom denee nañu annahum ko ne ñoom amanu ko gëm nañu unzila ilayk nee nañu gëm nañu li nga xam ne moom lañ wàcc ci yow wa ma unzila min te gëm nañu li nga xam ne moom lañ wàcc woon lu la jiitu muy yahud yii nii nga xamante ne mooy naafiq yi ne ñoom moom xam nga boo nekkee jullit mooy sûrement da ngay gëm Seydina Muusa ak Seydina Isa alayhi salaam ndax boo nee gëmuma leen yow yéefér nga ci saase voilà loolu moom il faut que sa soit très clair gis nga yahud bi li tax mu nekk yéefér jullit bi manum la nekk ne moom gëm na yonent bi alayhi salaam ba pare ba bëgg a doxale noonu loolu man da nekk moo tax amana rasulu yonent bi alayhi salaam ci boppam loolu mooy profession de foi jullit moom gëm na billaahi ci borom bi tabaraka wa taala wa rasuli wa wa wa billaahi wa malaykati ak malaakaam yi wa kutubihi ak téeréem yi wa rusulihi ak ñi nga xam ne ñooy ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam laa nufarriqu duñu tàqale mukk bayna ahadin diggante kenn min rusulihi ci ndawu borom bi tabaaraka wa taala moo tax képp ku ne man gëm naa yonent yépp bam de Seydina Ilias wala Seydina Daawud alayhim wa wassalaam yow moom yéefér nga ci saase kon mu ngi noonu le léegi nag léegi nag ñii comme que comme dañu naa yaay yéey dañoo gëm annahum amanu kana ñoom de nee nañu yooyu génnañ gëm nañ alwa bima unzila ilayka ci liñ wàcce ci yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa ma unzila min qablik ak li nga xam ne moom la ñu wàcce ci li nga xam ne moo lu fi jiitu woon ciy téere te ñoom kat yuriduuna nañu ngi namm te bëgg an yatahaakamu ñuy dem di attewu ci li nga xam ne mooy dox seen diggante ila taaxuuti ci nga xam ne mooy leneen lu dul bi xam ne temps yooyu ab kaahin la woon gëmul woon voilà ab gisaanekat la woon ñu ne moom mooy dem daal daal di leen àtte waaye bu dee ci nettali Seydina Omar boo bële bi nga xam ne radiyallahu anhu biñ la ne dese naa dëgër waa ji moom moom nee na Ka'b ibn al-Ashraf na leen àtte quoi te moom nee na jullit la kat nuy naafiq bu bon bi ba pare luñ ko àtte mu bañ ne lii d'accordul waaye lii nii xam nga ne ñun ñii ci lañu ne voilà ku waxal dëgg lu nañu lucide rek bu fi nekk di di bi dara mooy ñun ñii nga xamante ne nii jënd nañu àtteb yàlla àtteb yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak les lois les lois napoléoniennes yu napoléoniennes ak yi nga xamante ne mooy loi civile yi ak loi bi moom lañ ko jëndee nañ waxante dëgg rek suñu réew yi loolaa fa am voilà mooy suñu Sénégal yii suñu Mali yii suñu Afrique du Sud yii ak caay suñu suñu suñu Égypte yii suñu Australie suñu kii yii Maroc yii voilà ak luñ ci man di wax. mooy li ñuy doxal wuute na ak li charia wax loolu moom <laughs> ñun ñun moom saay ñu ngi ci biir walla iyaadu billaah yal nañu boroom bi daal di daal daal di dimbali wallahi kenn rëccul ku dut ko borom bi rëccal mu ne kon kon gisal gaa yi nga xam ne yaz'umuna annahum amanu nee nañu ay yooyu dañoo gëm ñun loolu la ñuy wax de nee nañ dañoo gëm wala nahnu muslim waaye gëm nañ li <laughs> wàcc ñu yonente bi alayhi salaam gëm nañ téere ne ñun di di di di mbubboo amana rasul di ko woote woo voilà mu ngi nii voilà ñun ñun amana rasulu ñun la ñun la ñun waaye nag sauf que yuriduna ñun li ñu namm lii mooy ñi nga xam ne ñoo ko namm ci xam nga bari na ci réewu jullit yi ñoo xam ne mbir mi mooy du du dalee na neex voilà mooy mbir yi dañ koo fekk nii am na ñoo xam ne ñi ci ëpp nag moom dañoo conscient wul sax mooy toog ne lii lii ñu nekk garaaw na ñu bari fooguñ ne garaaw na quoi pour ñoom laïcité bii pour ñoom liy wane ne baax na mooy ne sëriñ diw ma jàpp ne moo fi man <laughs> moo fi ma sa gën moom fi la ko fekk te dañ naan la délewu ko fi yaa subhaanallah kan moo la ne sëriñ diw loolu da koo neexoon ndax sëriñ diw moomu ma bu dee ku baax la <laughs> manu gis loo xam ne dafa wuteeg charia mu koy gërëm non sauf que mbir yi bu ñun li ñuy nettali ci ñoom comme si ay superman la ñu woon bu leen neexoon lu leen neex rek moo doon am loolu problème bi foofu la nekke parce que ba nga gëmloo ne waa ji lu ko neex kese moo doon am alors que laïcité bee ngi fi woon te mbir mi mu bàyyi ko fi kon daa fekkoon mu neex ko. mooy logique boobu mooy logique bi bon moo tax wax dëgg dafa gën a yomb nee leen ma ne nit ñi ay jaam lañu am na nag ay nitu yàlla ñoo xam ne nitu yàlla lañ ñoo xam ne fees dell ak seen borom tabaaraka wa taala sauf que mbir yi dara du xew lu dul lu neex borom bi ñoom ci seen bopp dañ doon am yu ñu bëggoon du xew walla mu bëggoon mu am du am seen benn mbokkar feebar ñu ñaanal ko ngir mu wér du wér fet loolu ñépp mooy la Seydou Hadji li ci doon wax. Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh bu Marok radiyallahu anhu lam doon wax naan ci ñi doon bind ci ah, kitaabul ah, kii ah, nettali awliya yi ñooñu bu dee ne jariñ nañ lu bari waaye lor nañ lu bari voilà parce que li ñu doon li ñuy waxee dundu awliya yi nitu yàlla yi radiyallahu anhum mooy daa am côté bu bari boo xam ne duñ ko tudd mooy côté yu naqar yi lool du ñu ko wax nit ñi nag jàpp ne ñii daanaka uluhiyya daa am lu ñu ci am voilà daa am lu ñuy xëccoog borom bi ci côté boobu alors que ñoom ko ñu nekk mooy bu lay waxante dëgg rek mooy ñi ñuy tudd fii yépp ñenn ñi dañ leen a tëjoon tubaab yi dañ leen a tëjoon di leen yóbbu fu ne loolu xam nañu ko est-ce que loolu daa tekki ne kii nii matul li mat bañ a mat loolu sax koy wane que ne kii moo mat yonent bi alayhi salaam du ma ngi nii ba muy jóge Quraysh da koo neexoon neexu ko te dañ koo forcer samu génn te da doon laqatu ci gorog yi. ngir mën a rëcc ñi nga xam ne ñoo ko doon jéem a traquer di waa Quraysh waaye fii ay résidence surveillée Sëriñ Touba radiyallahu anhu mais dañ ko njaarim lañ ko defoon xam nga luy résidence surveillée mooy amoo droit génn fii loolu la tubaab bu yées yi doon def est ce que loolu da koo daa tax mu wàññi ci li mu doon dara. mais wàññiwul dara sauf que lii mooy dëgg bés bu ñu bëggu la wax nit ñi dëgg nag bëggoon gëmloo gaa yi ne affaire yi demewuloon noonu ñoom la neexoon déedéet affaire bi du lool mooy tubaab bi ci boppam moo yées bañoon mu génn foofu fële ne ko fii lañ lay résidence surveillée à Ndiarème Touba ci boppam dañ ko doon xaraamal ne ko doo fa dem dañ ko doon interdire loolu nga yaakaar ne est-ce que noonu lañ koy nettali te pourtant loolu mooy dëgg léegi kooku lan nga bëgg a waxe ne kon voilà ndax mbir mi bu ngeen bu ñu waxee dëgg rek affaire yi day leer quoi nit ku nekk mën a jàpp li nga jàpp xam ne mooy diw wàññiwul ak li ko yàlla defal tous waaye lii mooy la réalité bi amoon. exilé xam nañ luy exilé jëlee la cim réew yóbbu la feneen ci loo xam ne du yaa ko choisir ah. mooy lii ñoom ay noonu yàlla lañ ñu bëgg laa def loolee ne nga bañ ñu ne fii lañ lay yóbbu léegi nag ci kaw que ne voilà lii moo neex yàlla far na ma neex voilà ci xanaa ci loolu mais ñun duñ ko waxee noonu. voilà léegi nag après boo ñëwee nag ne kon nag sëriñ ba nga xam ne moom lu ko neex kese doon am mu fekk fi laïcité bi te fi la ko bàyyi loolu mooy wane ne baax na loolu mooy problème bi loolu ñi ko indi mooy ñiy nettali wu nettali yu foo yi yu dëgg ngir pomper seen fi ñu nekk alors que loolu lépp demewul noonu kon nag képp koo xam ne xam nga ne moos ñun waaw ñun ñu ëpp ci ñun mooy conscient wuñ ci lool mais ñenn ñi dañ koo gërëm te lool wala iyaadu billah kon na dañoo nam an yatahaakamu ñuy àtte woo bi ila taaxuuti dem ci li nga xam ne mooy leneen lu dul yàlla rek leneen àtte lépp lu dul borom bi tabaaraka wa taala luy indi ci bokkaale ak mooy borom bi mooy taaxut waxat dëgg-dëgg umiru digaloon nañ leen lu jiitu an yakfuru bi ñu weddi yoo yële bañ koo doxe bañ koo gëm wa yuridu te mu nam a shaytaanu shaytaane bi leen di boobu yóbbu ci loolu di leen